بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 wa xulafa'il muhtadin wa ahli tariqatihil faa'izina ar-raabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenantaan bi alayhi salaatu wassalaam eh, ñi ngi ñëw kon ba ci suñu jotaayu tafsirul qur'an ci suratul ma'aarij suñu jotaay bi weesu wala weesu eh, ñi ngi yamoon fi borom subhaanahu wa waxe ba tey ne wallazina hum fii ba'da a'uuzu billahi minash rajiim والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين gaa yi nga xam ne maanaam gaa yu baax yooyu nga xam ne dañoo jokk seen borom subhaanahu wa taala mooy yi nga xam ne fii amwaalihim nekk na ci seen alal xaqun cër boo xam ne ma'luum bu xam la lisaa'ili ñeel aji laajte wal mahruum ak kañu ah, kon ki nga xamante ne Euh, moom mooy li ñu gisoon ci suñ jotaay yi suñ jotaay bi weesu surtout moom mooy euh, shurut yi nga xamante ne ay shart yi nga xamante ne euh, ñoom la cër bi gën a mag ci cër yooyu te moom mooy azaka shart yi nga xam moom la làmboo bu ñu xoolee kon ci li lëmu rek mooy globalement gis nañ ni nekk jullit maanaam al islam dafa bokk ci charte azaka yi gisoon nañ ci ne fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom charte wujub wa sihhat maan lañ ko def maanaam mooy charte ne dafa war ak nako noonu dafay wér waaye ñu ci des dañ ko def rek charte euh, sih euh, euh, ngir ne ci alalu julit yi la war a génne comme ni ko aay bi waxe wa fii amwaalihim nekk ci seen alal yi donc kon alalu jullit ñi la war a génne te dinañ ci ñëwaat xadis sayyidina Muaz bi radiyallahu ta'ala anhu tam daf koy junj bi nga xam ne yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne fa in ata'uka fa'alim Allah iftarada alayhim eh, sadaqatan fi amwalihim tukhadhu min fuqara'ihim min min ila fuqara'ihim kon eh, loolu moom mooy ginnaaw bi ñu la ko mais loolu maanaam mooy eh, ne sayyidina Muaz radiyallahu anhu bi koy yónni Yaman daf ni ko suñ la Eh, innaka atayta qawma ahli eh, eh, qawma ahlul kitab maanaam yow da ngay dangay dem ci ay nit ñoo xamante ne waa ahlul kitab la maanaam dañ leen joxoon téere léegi yow kon bu boobaa soo demee nga jàngal leen baatu seede mooy baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam léegi su dee déggal nañ la ci lool in ata'uka li zalika fa fa'alhum anna allaha iftarada alayhim xamsa salawatin bayna al yawmi wal layl na nga leen xamal ne Euh, buur yàlla subhaanahu wa ta'aala farataal na leen juróomi julli ci diggante guddi ak bëccëg maanaam loolu mooy ordre de priorité bi waaye loolu terewul kon juróomi julli nekk ay farata yoo xam xamante ne xattaa ba ci yéefi euh, kon euh, fuqahaa maaliki rahmatullahi ni ñu ko waxee noonu amaan na mooy li gën a dëgg insha allahu taala parce que après ci ginnaaw bi ci la ko wax ne suñ la toppee nag nga xamal leen ne buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa farataal ci ñoom seen Euh, azaka maanaam mooy sarax boo xamante ne dañ kaa war a génne ci seen alal yi eh, ñu jël ko ci ñi nga xam ne ñooy ñu ci ñoom jox ko ñi nga ñoom ñooy ñu ñàkk ca ñoom euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy euh, kon d'ailleurs ci l'islam boobu am na ci benn point bu am solo mooy ki murtad maanaam ki nga xamante ne dafa murtad moom ndax dañu koy génn day war a génne azaka waa wala déet keneen ki moom ki nga xam ne moom yéefér la mooy lu ñu tudde kaafiru asli xam ne yéefér la ci cosaan kooku moom euh, gisoon nañ ko ne kooku duñ jëlee ci moom asaka li ñuy jëlee ci moom mooy ay teeti ndàmpaay maanaam yoo xamante ne euh, nguur gi moo ko koy teg maanaam mooy euh, wala yu mel noonu ah, bu doonte borom koo xam ne rahmatullah wuute nañ ci li nga xam ne mooy bu ñuy jaay ñoom li ñuy jëlee ci seen njaay mooy juuti googu ñuy jëlee ci ñoom juuti googu ndax juuti la goo xamante ne dafa aju ci le fait que mu nekk xeetu ndàmpaay boobu muy muy jizya bi wala dañuy jël juuti gi parce que tout simplement euh, loolu taxawaayu asaka lay doon loolu borom xool wuute na koy jël léegi mu am ñi nga xamante ne euh, ñooy kon yéefir bi nga xamante ne maanaam moom du du kaafiru asli maanaam moom jullit la woon cosaan mais daa murtad maanaam daal jékki-jékki ne man daal islam bi doyutuma wala boog man weddi naa wala bañ naa et cetera nekkatuma jullit kon bu boobaa moom day daal di jàpp ñoom mboolem li nga xamante ne moom moo tegoon ci kawam day day day teggee mais léegi kooku noonu su tuubee ndax day kooku day génne asaka borom koo xam ne rahmatullah alayhi ñoom eh, ci ñi gën a ñoom dëppoo nañ ci ne du génne asaka waaye eh, fuqaha shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañ ne ahakay kooku day génne asaka waaye ci kaw ci kaw mu tuubaat maanaam. azaka day war ci moom at bu jot mais euh, duñ ko wax mukk ne na ko génn lu dul ne dafa tuub su tuubul nag azaka gi wàcc maanaam doot ko doot ko warati ci anam googu maanaam kon moom bu tuubee moo tax moom bu tuubee at bu jot dañ naan ko ah yow day euh, fukki at a ngi nii dégg yàlla nattoo la nga nekk yéefe fukki at day sàll waaye nag comme yàlla indiwaat na la alhamdulilah sant yàlla waaye sa alal gi nag da nga ciy génne asakay fukki at yooyu yëpp maanaam at bu jot da ngay xool la nga amoon na nga waroon a toll na waroon génne asak nga génne asak kon euh, al islam waxoon nañ al gulu ak al aql ne duñu duñu fi ci ñu génne asak maanaam mooy sam xel maanaam ñu ñëw wala boog nga nekk koo xamante ne da ngay matal kooku tam waxoon nañ ne du génne parce que dañuy résumé lu tax ñu génn azaka wuuteeg li xanafi yi wax euh, euh, euh, rahmatullah am ne ñoom loolu day tax ba duñ la génneel azaka waaye gisoon nañ ñu li gën a dëgg incha allah mooy mazhabu jumhur rahmatullah alayhi beneen charte bi nga xamante ne mat na bàyyi xel mooy yéen yéene waxoon nañu yéene tamit ne da nga war a def ngir génne asaka asaka mënoo ko génne mais loolu sartu si xanaa ngir mu wér na du sartu wujub du sartu ngir mu war euh, gisoon nañ tamit ne ngir mu war sartu wujub bi bokk na ci mooy li xanaa fi li tuddee milkiyatul mutlaqa ñi nga xam ne ñooy jumhur di ko tuddee euh, al tam maanaam mooy moom gu mat buñ doyal euh, ci kaw loolu bu ñu xoolee indi woon nañ ci ay cas de yu wuute yu bari mais bu ñu xoolee liy tënk mbir mi mooy ne xanafi euh, yi rahmatullah alayhim ñoom li ñuy bàyyi xel mooy alqabdu mooy nëb mooy téye alal ci loolu moom moo tax fekk alal gi yow téye euh, loolu moom moo tax euh, ñoom bor yi yeeg yooyu yéen yu bari ñoom ñu gis ne duñ ci génne asak maanaam bor yi xeetu bor yi boo seetloo daan yëpp duñ ci génne asak yu bari maanaam yi ñu leen ameel laa bëgg maanaam yi ñu leen ameel ak yi nga xamante ne surtout démarres yi et cetera que euh, bu ñu ko jotee euh, même bor bi nga xamante ne sax dañ leen ko ameel te ñu yaakaar ko sax maanaam gis ne ñoom il ñu jot ci doo ko doo ko génneel asak maanaam doo ko commencé di ci maanaam daal ci gàttal ñoom alxamdu la ñuy bàyyi xel mais tamit loolu daf leen yóbbee tamit ci par exemple al abdul mukaatib maanaam jaam bi nga xamante ne euh, dafa nekk di bind contrat ak ki ko moom ba mu ne ko soo ma liggéeyalee nangam dinaa la danga may fay par exemple ñoom loolu dañ koy day tax ba abdul mutatib day génne day génne asaka parce que pour ñoom comme jaam boobu jullit la te yor na alal bi maanaam mi ngi ko téye et que moom euh, au moment où mi bay mën di def contrat ak ki nga xamante ne moo ko moom sangam ngir mën euh, bu ko fayee alal jooju dina mën a tax mu mu te moom mi ngi téye alal bi boobaa day daal di génne asaka maanaam ci kaw doolu kon ki nga xamante ne tamit moom mooy prisonnier bi euh, day génnee azaka et cetera maanaam ñooñu ñëpp dañuy génnee azaka euh, naka noonu ki nga xamante ne dafa tukki mais par exemple koo xamante ne daa woon France dem Amérique mais France euh, am na fi alal Amérique la amul alal kooku moom day mën a jot azaka Amérique comme ni ñu koy gisee incha allah mais sauf que. Euh, ndax alal di nekk France au moment où moom mi ngi moom mi ngi mi ngi ak moom fii France boobaa day génne azak euh, da ci génne azak naka noonu ki nga xamante ne tamit dañ ko saisir maanaam en tout cas pas saisir mais dañoo bloqué alal bi maanaam dañ koo bloqué maanaam mooy dañ koo gelé c'est-à-dire que nguur gi dañ dafa may enquête enquêtes yu muy def xam na ay pour fraude fiscale yooyu di xool ba xam en attendant wala bokk Euh, am na benn enquête bu ñuy def ci benn luubal wóoru ne moom ci la bokk wala bokk moom la et cetera mais nañu xool en attendant compte bancaire yi dañ koy gelé et cetera par exemple kooku moom dina ci génne avec xam nga lu tax parce que day parce que dafa téye alal ji mi ngi ak moom ce qui fait que suy paree rek day génne lépp avec alors que boo xoolee ñeneen ñi ñoom li ñu bàyyi xel mooy ku watul euh, tasarruf maanaam kàttan gi nga am ci mën a soppandiku ci alal gi la ñuy bàyyi xel après nag ñoom léeg-léeg ni ñuy interpréter mbir moom mooy wuute rek tout simplement selon cas de mais ci jotaay bi weesu leeraloon nañ ko bor bi nga xamante ne euh, mooy lu ñu tudde woon tamit euh, al al al faraahu min ad-dayni euh, d'ailleurs balaa ñuy dugg ci ci ci waaw wala wala ñu ñu wax ci loolu al faraahu min ad-dayni mooy denc bor denc bor Euh, gisoon nañ ni bu fekkente ne Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne bor ak nu mu mënti mel du tere nga génn ci asaka maanaam mooy bu fekkente ne bor bi su ma ko boolee bor bi bi nga xam te ne maa ko yoreel nit mais bu ma ko boolee ci sama alal jii ma yor su ma leen boolee affaire bi day mat ni sax day tax ma génne asaka euh, te damay génne asaka ci ensemble li ma téye nii parce que gis nga ba tey ni ñu interprété ku wootu tasaruf bi mooy le fait ma am kàttan ci mën a soppandiku ci alal maanaam loolu la maanaam ma am kàttan ci mën am pouvoir ci exécution ak administration ci lan ak gérance ci alal ji loolu moom mooy tax eh, ñu ñu ci génne azaka ñoom loolu la ñuy bàyyi xel ko maanaam jumhur loolu la ñuy bàyyi xel mooy Maliki Shafi'i Hanabila rahmatullah mais sauf que léeg-léeg ni ñu koy interpréter rek mooy wute moo tax Shafi'i rahmatullah alayhim par exemple ci buntu boobu ñoom dañoo jàpp ne bor du tere kenn génne azaka parce que am nga pouvoir ci mën soppandiku ci li nga def donte da ngaa yoreel keneen mais jox nañ la ko te da dafa mel ni loo moom Euh, alors que ñeneen ñi ci des ñoom euh, dañoo jàpp ne mooy euh, bu dee bor bi bor bi bi lay teree génne azaka ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne il faut que ñoom dañoo tàqale diggante amwaalu baatina ak amwaalu zaahira yi amwaalu baatina yi mooy alal yi nga xamante ne moom mooy comme wurus xaalis ak liy taxaw seen taxawaay compte bancaire yeeg et cetera xaalis yooyu nekk foofu loolu su dee dama ci am bor nga xam ne bor bi su ma ko génnee maanaam dootul matati nisab du ma génne asaka maanaam day tax ba du ma génne asaka mais su dee su ma ko ci euh, génne tamit du tere mu mat nisab bu boobaa damay génne asaka mais loolu comme niñ ko waxee woon charte bi moom mooy aw ma beneen alal bu ma dundee feneen lu dul alal ji mais su dee am naa jeneen alal du muy dundee feneen maanaam bu boobaa da du tere mu génne ci asaka comme niñ ko xamee euh, léegi nag bu fekkente ne jur gi la ak mbay meeg yooyu noonu loolu bu bu ma ci amee bor du tere ma génne asaka parce que comme ni ko niñ ko gise woon maanaam tey buñu nee la bor nan lan nga am ci bor maanaam boo nee damaa ami bor nit ñi duñu xalaat ne damaa am bor ci xar yi wala ci mbay mi wala yooyu déedéet ma ba mu des bu dee xanaa bi lay rahmatullahi wutal nañ ko benn teqantal boo xam ne gisoon nañ ko tamit moom mooy ñoom dañoo jàpp ne bi lay tere nga génne asaka mooy bi nga xamante ne bor gi dafa lëkkaloo ak mbir mi ci jëmmi boppam maanaam euh, bu dee par bi la ci bopp jëmmi boppam maanaam financement bi ñu la defal ci ci ci ci affaire bi ci boppam moom la bor bi ne kon euh, loolu day génn azaka ñi nga xam te ne nag ñoom ñooy xanafi rahmatullah ñoom ci buntu boobu euh, eh, comme yaa ngi téye alal bi gis nga yaa ngi téye alal bi du du tere ñu génne ci azaka mais mais rek da que euh, li nga xam ne moom mooy saawaay bi mooy jur gi loolu lañ ci bàyyi xel mais yeneen yi ci des moom bu da da da nga génne da nga maanaam mooy mbay meeg yooyu boo ci amee bor euh, boo euh, euh, bor bor voilà maanaam du tere plutôt du tere ngi génne asak bii mais day day bu dee alal boo xam ne or la wala xaalis wala taxaw seen taxawaay mooy comme monnaie wala jur gi ñoom effectivement dana tere ngi génne asak voilà kon loolu moom mooy Euh, ci wàllu bor euh, après gisoon nañu tamit ne bor bi aju ci xàqu euh, mbindeef yi boobu moom la wax maanaam moom moo lay tere nga génne azaka mais bor bi aju ci borom bi subhaanahu wa taala du la tere nga génne azaka mooy comme loo xamante ne da ngaa waroon def kafaara par exemple wala yu mel noonu loolu du la tere nga génne azaka voilà léegi kon. muy euh, beneen kon sartu boobu sartu wujub la tamit léegi sartu euh, li nga xamante ne moom mooy beneen sart bi tax euh, ñu mën a génn azaka mooy alxurriya mooy nga nekk gor voilà parce que lu tax parce que jaam yorul alal en fait day am alal da koy mën a da koy mën a liggéey mais moom du moom parce que ki ko moom mooy kan mooy boromam maanaam sangam moo koy moom mooy moom alal bi moom moom jaam bi moom alal bi allahuma ba mu des léegi rak Euh, euh, euh, fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu ne que borom maanaam sang bi ak ki ko moom tamit maanaam sang bi tamit du ci génnee asaka xam nga ñeneen ñi dañ ne muy xanafi yi ma shafi'i xanaabila rahmatullah ñoom dañ ne sangam moom moo ci génne asaka parce que moom moom moom waa ji alors que Maliki rahmatullah dañoo bàyyi xel ne maanaam moom bu ko doon jaay day day jaayaale alal ji maanaam buy jaay jaam bi xam nga noonu la booy jaay jaam da ngay jaayaale alal ji ba mu des soo ko tëralee condition ne mais nag alal ji moom fi lay des damay jaay jaam bi mais alal ji moom fi lay boo ki ki koy jënd nangu loolu booba effectivement boobaa doo jaayaale alal ji kon ñoom lool moom moo tax ñu teqale eh, diggante boobu ñu jàpp ne kon eh, ki nga xam ne moom moom jaam bi tamit bu génne azaka ci alalu jaam bi voilà génne azaka ci euh, léegi li xamante ne kon moom mooy euh, yeneen ñaari charte yi ëpp solo moom mooy li ñu tuddee euh, li ñu tuddee an nisab wa xawlaanul xawl nisab ak xawlaanul xawl yooyu ay sabab tamit lañ maanaam loolu moom moo tax souvent bu ñu naan la azaka nit boo laajee de manière générale borom moo xam ne ko damay génne azaka charte yi ñu njëkk a wax yëpp léeg-léeg mën na la ko bañ a wax euh, parce que yooyu en général day faral di mat ci nit ki mais nag mais mat naa xam parce que mën na bàyyi xel mais euh, ci bor bi tamit gisoon nañu fuqaha Maliki rahmatullah bor bi nga yaakaar maanaam teqantal biñ ci def maanaam bi nga xam ne xam nga ni dañ la koy fay bu dee mudir gisoon nañu ko wala muxtakir la wala boog loo xam ne dañ la koo dig rek maanaam mais yoroo ko maanaam nga gis ne mi gis na nga xam ne amoo ku watu tasaruf euh, te mooy loo xam ne dañ ne la dinaa la ko may saa yu maa la yoreel cinq cent euros incha allah cinq cent euros laa la yoreel maanaam te man joxuma ko du ma mën a boole ci lu may génne azaka wala boog jigéen doo xamante ne xëy na alal bi te gis nga gis nga loolu maanaam alal bi euh, kii bi da jox nañ ko ko jox nañ ko xëy na baay bi lañ ko jox wala ndijaay bu yeggee ci bàjjan yi moom ak euh, ñu mel noonu moom moom daanaka mën na ci génn xelam maanaam alal ji nga xamante ne moom lañ ko doxoon ngir ca nekk euh, bu dee en tout cas ñu ngi ci wolof yi moom bu fekkee alal bi dañ koo jël ah ñu eh, soxna si kat maa ko doon denc waaw ah waaw lii day dix millions la moom maa ko ko jéene jox naa ko ah waaw bismillah macha allah daal dem. xëy na bu nekkee ci loxo baay bi sax tane na mais bu xësee ba jàll ci yaay bi dugg ci bàjjan yi lo kooku moom ndaw si mën na ci génn xelam euh, bu boobaa euh, du du du du du mën a sax joxe azaka foofu parce que voilà téyewu voilà mais alaa xaalam bu ko téyee da ci génn azaka su ko téyewul da ci génn azaka mais boo xoolee foofu téye ko ak kuwatu tasarruf bi maanaam xabdu bi maanaam mën ko téye ak kuwatu tasarruf am kàttan ci mën ci soppandiku nu mu la neexee da ngay gis ne dañuy daanaka tolloo léegi euh, li nga xamante ne moom mooy ñu lu mat a bàyyi xel la ko am ci maanaam ñaari charte yi mooy nisab ak xawlaanu xaw nisab mooy gisoon nañ suñu jotaay bi weesu ñu ngi ko doon wax mooy loo xam ne dañ koo samp teg ko ngir mais alal bi fekk yéegul fii du gën parce que lu tax parce que alal dafa am lu mat a bàyyi xel ci alal ci ci buntu azaka mooy borom ko xam yi rahmatullahi alayhi suñu wax azaka dañuy bàyyi xel ki nga xamante ne moom mooy ki ñàkk ak ak ki am comme ni ñu ko gis ci hadith Sayyidina Mu'az bi ñu doon wax léegi radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tudd ne azaka dañ koy jëlee ci ñi am yóbbu ko ci ñu ñàkk kon mënuñu imaginer en même temps nga ñàkk ba pare am en même temps ci lu ñu joyal maanaam de manière absurde parce que loolu euh, du mën a ne moo tax kii bokku fii day bokku fee maanaam ki bokkul ci ñi ñàkk dañuy bokk ci ñi am mais lan mooy différencier diggante ki ñàkk ak ci am loolu moo tax ñu wut ko et bien sûr ci biir alal jooju tamit ma am na yeneen i conditions ci nisab boobu bien sûr comme niñ ko gisee woon tamit ci jotaay bi weesu mooy masalan mu bañ a nekk ne da nga cee amee maanaam benn projet boo xamante ne soo ko ci deful soo ko ci defee wala comme euh, da nga bëgg a jënd kër nga xamante ne boo ko ci génnee azaka comme ni ñenn borom ko Hanafi yi wax rahmatullah soo ko génnee azaka eh, maanaam da lay génne ci da lay da dugal ci ci ñàkk maanaam da lay dugal ci ñàkk parce que confortable bulu maanaam amagoo kër loolu nag wute nag comme ni ñenn ñi yaakaar ne maadaama gi amaguma kër damay mën a jël azaka déedéet maadaama ne maanaam féet ne amaguma kër euh, te damaa bëgg a tabax kër alal kon damay soxla sax man ñu jox ma asaka pour ma mën a gaaw a tabax kër gi déedéet mbir mi tamit lu demee noonu ngir ne boo ñàkkee ci wàll gi mën nga am ci wàll gee et a asaka kon dafa am ci ci anam rek boo ko mën a jëlee euh, ak anam boo ko dul mën a jëlee maanaam bu dee kooku noonu maanaam loolu tax muy muy jël asaka comme ni ñu koy gisee incha allah kii jël asaka il faut que mu am condition yu nekk pour mën koo jël mais am alal ji nga xamante ne moom mën na ci gën asaka kooku moom mooy ki dul jël asaka moom it du jël azak léegi nisaab goog nga xamante ne moom la ñu samp euh, bu fekkente ne bokkul ci li nga xam ne mooy euh, maalul kunya yi parce que waxoon nañ ne la maalul kunya loolu kenn ci génne azak loolu tamit waxoon nañ ko loolu yëpp dafa dañ koy préciser waat à fois parce que pour dañuy bañ a mbir yi jaxasoo moo tax ñu ñuy soxla di préciser waat euh, mooy alal yi nga xamante ne dama koy jëfandikoo comme masalan sama téere yi du ma ci génne azak parce que euh, ngir jëfandikoo la ngir jëfandikoo la jaayuma ko dama koy voilà et cetera euh, ordinateur bi noonu et cetera maanaam yooyu du ma ci génne azaka yi nga xamante ne moom la ñuy génne azaka mooy yi nga xamante ne dañ koo teg pour jaay wala boog mu am valeur marchande wala mu am valeur euh, fiduciaire maanaam or wala xaalis wala et cetera wala yu noonu wala mu nekk benn ci yi nga xam ne moom la ñuy génne azaka maanaam lool tam lu mat a bàyyi xel parce Euh, c'est pas parce que yor naa ay téere yi mi rek maanaam école dafa cher effectivement parce que alal du bari la këri këni dama ci def maanaam këni man mënumaa joxe mënumaa maanaam damaa war di joxe asaka wala boog mënumaa jël asaka déedéet maanaam mbir mi du loolu déedéet loolu mat naa bàyyi xel maanaam euh, ngir ne dafa am ay yeneen conditions yoo xamante ne ñoom ñoo ci euh, beneen kon loolu loolu loolu am solo la et kon kër gi nga xam maanaam nit ki buy tabax kër as loolu moo tax fuqaha Hanafiya rahmatullah mbooloo ci ñoom jàpp ne buy dajale alal jooju muy dajale ngir mën a tabax kër parce que kër dafa dafa am solo loolu wala projet boo xamante ne maanaam ci li liggéey la ci jëmmi boppam maanaam mooy daal su fekkente ne ah ah ah, ah il faut que maanaam daal ci gàttal mooy condition il faut mu ëpp ay ajo maanaam il faut que alal ji ëpp ay ajo mais loolu boo ko tegee noonu rek joyal ko day nekk loo xamante ne lu compliqué la parce que nit ku ne. même boo yoree ay milliards sax da ngay léeg bi nga yore milliards ba pare eh, doom maanaam alal ji ëpp sa maanaam matul sax say aajo parce que da ngaa am ay projets yu bari am entreprise entreprises yu bari et cetera donc condition boobu loolu du condition bu dëgër maanaam loolu il faut ñu bàyyi ko xel loolu du condition bu dëgër d'ailleurs loolu moom moo tax mbooloo ci borom koo xam fi yi ci seen bopp mu dindi condition boobu maanaam ñu dàq euh, léegi. moo lu yii yëpp moo tax borom subhaanahu wa ta'ala samp nisab maanaam mu samp li nga xam ne moom mooy nisab bi ci anam goo xamante ne day tax ba alal ji fekk yéegul ci sëy boobu noonu ah duñ ko génneel asaka et que bu fa yeggee ba pare mu am beneen condition mooy xawlaanoo xawli mooy mu wër at bu boobaa dañ naan ah waaw yow nag génn nga ci soxla yow génn nga ci soxla ak aajo euh, yow ci li ngay ne loolu ay nekkatul rek ay aajo dëgg-dëgg mais ay mustaxsanaat la maanaam xeetu luxe maanaam say say bëgg-bëgg dëgg dëgg dëgg tax léegi yow ci luxe lay dugg duggatul ci domaine u besoin nekkatoo dans le besoin mais yaa ngi ci quête de la luxe voilà euh, la, la de du luxe mooy euh, ci li nga ne luxe la luxe nga bëgg maanaam mooy lu lu neex quoi lu rafet lu lu gën a jekk jekk-jekkal voilà yow sa dund ci jekk-jekkal la ne kon loolu mat naa bàyyi xel léegi misaal boobu comme niñ ko gisee xalis si na Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu nekk ñaar saxex yente bi sallallahu alayhi wasallam doon expliquer wax lan mooy misaal ci lu ne voilà mu ne laysa fii ma duuna xamsi zawdin sadaqatin min al-ibil ne maanaam ci li gën tuuti juróomi gëléem azaka bu ci am azaka du ci am maanaam mooy ngir man ma génne ma ma yoroon ay gëléem ngir ma mën leen a génneel ginnaaw condition yi nga xam ne moom la jur war a matal moom ci boppam dafa am maanaam il faut yi mat juróom bu Euh, nag la faw mu mat fanweer su matul fanweer su ma yoroon ay nag bu ñu matul fanweeri nag maanaam bu ñu ba nekk ñaar fukk ak juróom-ñeenti nag du ma ci génne asaka fokk ñu mat fanweer su dee euh, xar la ñeent fukk xar maanaam ci lay génne asaka mooy 40 su ma yoroon ay xar feeg yéeguñu 40 du ma génne asaka suñ demee nag ba yëgg quarante ci lay génne asaka su dee eh, yenn bi saa sam wa laysa fii ma duuna xamsi awaaqin min sadaqatan min waraqin eh, bu dee ci xaalis lu gën a tuuti juróomi awaq mooy uqiya ugiya na naan ugiya euh, ugiya benn ugiya quarante dirham la mooy ñeent fukki dirham la looloo tax juróomi ugiya mooy deux cent dirham mais du du bu marocain bi am ah, wala yeneen yi ci déedéet dañ koy natt ci comme liñ la wax ne la euh, ci jotaay bi weesu que ni juróomi u awaq yi mooy juróomi uqiya yi ugiya yi dafay def cinq cent quatre-vingt-quinze grammes maanaam euh, benn ouguier bu nekk deux virgule neuf cent soixante-quinze grammes lay def ci xaalis bu pur ci argent pur maanaam metal bu argent bi métal ci lañ koy génnee ci lañ koy natte ngir génne ko tey buñ ko doon natt ci ci njëg googu lañ koy natte maanaam tey nit ki bu kul ci cinq cent quatre-vingt-quinze grammes ci njëgu xaalis ci marché bi bu war waree génne azaka loolu lay xool ndax matal na su ko matalee mu nekk nisab su ko matalul du am nisab euh, borom xam-xam yëpp nag dëppoo nañ ci ne loolu ishruna misqaala la maanaam kon euh, dërëm yooyu muy deux cent dirham yooyu ah mooy mi atay dirham moo tolloog ashruna dinar maanaam moo tolloog ñaar fukki dinar ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom moo tax maanaam euh, te euh, dinar yi te ñeent fukk maanaam ñaar fukki dinar et que benn bu ci nekk euh, quatre virgule vingt cinq grammes lay def moom moo indi ñu ne quatre vingt cinq grammes ci or mooy ni sax ci or le fait que ñuy natt nisaab yooyu ni or ak xaalis la ba pare ñu jàpp ñaar yooyu ñaar yooyu duñ soppeeku loolu dafa am solo te dinañ ci ñëw ci ay masala yu tax yooyu am solo incha allah et que dinaar ak wurus euh, kii euh, dir dinaar ak dirham dinaar mooy wurus wu ñu tëgg def ko xaalis def ko def ko mone dirham mooy wurus wu ñu tëgg def ko def ko xaalis. moom lañ naan dinaar ak dirham wurus bu ñu tëgg def ko xaalis monnaie mooy dinaar wurus maanaam euh, xaalis bu ñu tëgg def ko monnaie maanaam mooy dirham euh, bu dee ci xaalis deux cent dirham la bu dee ci or vingt dinaar et que buñ koy natt nag léegi quatre-vingt-cinq grammes la ci xaalis ak lan deux cent ak ak ak cinq cent quatre-vingt-quinze grammes ci or am dañoo six cent grammes ngir arrondir mais cinq cent quatre quinze grammes la ci ci xaalis kon tey man su may génnee alal euh, euh, su may génnee asaka ci or wala ci xaalis dama koy natt ci mais su may xool ndax am naa nisaab il faut ma xool kuuru or bi lan la ak xaalis bi lan euh, buñ ko toppee nag ci ay weer wala yu mel noonu wala maanaam day gis ne day day yë day bouger bu bëri mais mën nañ ni day tourner diggante quarante huit euh, euros bu dee or maanaam benn gramme or bi <laughs> ah, day tourner ci quarante huit jàpp cinquante euros cinquante euros ce qui fait euh, bu dee kon nisaab ci or day tolloog lu war a tolloog ci quatre cent quatre vingt quinze non non quatre mil mille deux cent cinquante à peu quatre mille deux cent cinquante ay euros léegi bu ñu xoolee ci xaalis nag bu ñu ko xoolee ci xaalis dañu gis ne nisaab bi lan lay tolloo euh, dañu gis ne moom moom euh, ay vrai ay zéro virgule soixante euh, soixante treize jàpp zéro virgule soixante quinze euro maanaam soixante quinze centimes d'euro la benn gramme bi di tolloo maanaam ce xaalis bi bu dee boo ko nattee kon cinq cent quatre vingt quinze grammes yi day tolloo ay quatre cent vingt cinq euros quatre cent quatre cent vingt cinq euros côté yooyu lay wër-wër ce qui fait bu dee ci CFA kon bu dee ci or bi deux millions euh, ne maanaam deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille après loolu lay tolloo bu dee ci xaalis ci ci ci ci euro ci ci ci ci ci bu dee ci xaalis bi après day tolloog après deux cent quatre-vingt-dix deux mille francs CFA léegi. fii benn masala day ñëw mooy yow ñaari valeur nga ma jox ñaari xayma yoo xamante ne xayma yi maanaam mooy xiima xiima muy njëg ñaari xiima nga ma ñaari ñaari xayma nga ma ñaari benn bu ci ne dafa sore ak moroomam léegi man nu may def bu boobaa dañ naan la bàyyil xel bu baax masala bi léeg-léeg ñu dégg lu bari bari ñuy ne euh, ci nit ñi dañ ne ñu dégg ko ci borom xam-xam yi jamono ji surtout ñenn di wax benn ci yi ñaari masala bu njëkk bi mooy ñenn ñi dañu ne or ak xaalis la alxuraan waxoon yeneen bi sallallahu or ak xaalis la waxoon tamit kon CFA dalasi euro dollar yen livre ouguiya dirham eh, ak xëy dana am écho ñu ngi koy dégg ba léegi ba léegi euh, wax ji sax daa mel wàññeeku na ci baax a baax mais bon ñu tudd ko rek au cas où mu am au cas où mu am incha allah ay écho yooyu ak yooyu noonu ñu ne ñooyu duñ ci génne xaal duñ ci génne ñu ne leen lu tax ñu ne parce que tout simplement yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam or ak xaalis la waxoon alquran or ak xaalis la wax jamono yeneen ci bi sax or ak xaalis lañ ko loolu. ba boobaa wax jooju dañ koy dégg léeg-léeg ñenn ñi di ko wax d'ailleurs loolu day wane seenu vraiment euh, tënku gi ñu tënku ci maanaam nanguwuñoo nanguwuñoo dëppoo ak jamono daal maanaam nanguwuñoo jëfandikoo seenu xel loolu tamit am na ci ñi jàng maanaam ñi nga xam ne dañoo jàng ba pare duñ nangoo jëfandikoo seen xel mu ñoom ay tarikat rek maanaam dañuy tari rek dañuy tari foo leen fekk dañuy tari voilà ay tarikat lañ te tari bi ci la bokk mais léeg-léeg da ngay jëfandikoo sax xel loolu tax qiyaas existé boo xoolee usulu yu ay qiyaas ay masalihul mursala di ko xool ak istihsan ah, ak yu bari bari ci ay concept yooyu euh, euh, ñu ñu di ko ñu di ko tudd parce que su su dañuy jëfandikoo xel moo tax ñu mu am dalil dafa am ñaari xeet li nga xam te ne dalilu naqli la mooy li nga xam ne dañ ko toxal alquran sunna ijma et cetera waxu xawlu yi yooyu loolu ay dalil waxu saxaaba yi gis seen gis loolu ay dalil naqli la dañ ko toxal mais yi mais loolu dafa am da ngay déglu ko sax xel qiyaas mafahimi mafhumi mafhum yëpp istihsaan saddu zaria mais yooyu yëpp ay maanaam dalil naqli la maanaam sama xel ngi jëfandikoo loolu dafa am solo euh, mais leen lu ci nekk bien sûr il nga nga nga mesurer ko maanaam doo jëfandikoo sam xel moom la neexee non plus dafa ay règles bien sûr euh, léegi ñoom ay tarikat lañ mais tey bu ñu xooloon dëgg-dëgg dinañ gis ne alal xaalis or ak xaalis boobu ak suñu xaalis yi ñoo nuroo lu njëkk bi moom mooy ne or ak xaalis lu tax ñu koy wax moom li samaniya samaniya gi moo tax le fait que mu nekk njëkk c'est-à-dire moo tax ñu tuddee leen nuquud yi sax. maanaam mooy euh, euh, mooy ñu naan ñu wax zakatu naq day ñaari naq bi maanaam loo xam ne dafa am njëg mooy valeur fiduciaire mooy lu am njëg tey par exemple lool moom moo tax euh, or ak xaalis soo ko jëloon jamono yi mooy d'ailleurs dañ ko daan tëgg def ko ay dirham ak dinaar muy monnaie ce yow mooy li nga xamante ne soo ko yoree loo bëgg jënd da koy jënd parce que yeneen mbir yëpp mën nga ko yor ba pare doo doo am li nga xaalis or ak xaalis soo ko yoree da ngay dem ci marché bi nga joxe ko comme maanaam jamono jooju nga joxe ko nga am li nga bëgg comme tey rek boo nekkee biir Sénégal nga yor CFA yu bari loo bëgg jënd li nga ko jënd alors que euh, peut-être que euh, ay valeur nit nga dul jënd maanaam ay ngor jom fula yooyu mën nga ko bañ a jënd ca ñàkk te du ci ñëpp <laughs> am ñoo xam ne <laughs> yii ñoom ñoom rattak ñu ñu ñu di jox la ko nga léegi kay waaw yow jox leen rek lu doy jox leen ci lu doy rek ci ay CFA rek léegi léegi nga gis seen valeur yooyu ñu jaay ko peut-être que nekkuñu fa woon aussi mais euh, loolu moom mooy euh, maanaam loola boo ñëwee boo France mais euro boo ko yoree mais kay nang ci yor lu doy loo bëgg am am noonu dong la daan demee mais nit mën na yor oto mën na yor télé mën na yor kër mën na yor ay téere mën na yor leneen ak leneen bëgg leneen maanaam bëgg leneen lu bokkut ak yooyu te du ko mën a am parce que yoru yoru parce que ki ki ci yor loolu moom soxlawul lii moom boo ko xaalis mu kon maanaam euh, kon saman yeekooku moom moo tax or xaalis mu ciy kon kon que maa daa ne la bi mi ngi fi te xam nañ ni loolu la te ah qaa'ida bi dafa ne al hukm yaduuru ma'a illatihi haythu daarat wujudan wa adaman atte day wërwërloo ànd ak la taxoon atte bi ne fu mu mën a jaar bu fi atte bi nekkee ak maanaam euh, maanaam bu fi tax-tax gi nekkee mooy la tax atte bi am euh, mu ne fi su fi atte bi su fi tax-tax gi nekk mu dem d'ailleurs loolu moom a tax tey boo yoroon sa or ni nga nii nii rek dem ci boutique bi wala dem ci magasin bi mën nga bañ a am li nga bëgg parce que léegi or ci jëmmi boppam ak xaalis bi ci jëmmi boppam valeur bi nga xam ne moom la amoon en tant que valeur fiduciaire mooy samaniya bi ak naqd gi dafa dafa dafa dafa wàññeeku bu baax wala mu dem euh, fi nga ko mën a wecceekoo ci ay place yu précis lañ yu ñu yu ñu ay ay ay voilà ay place yu leer yoo xamante ne dañ ko def ngir mën faa or ay lingots d'or wala yu mel noonu wala ñu jox la xaalis et wala tout simplement nga jaay ko mu nekk kon bokk ci oru bu tijaara yi mais sinon or nii nii nii rek eh, boo ko bëggee jaay boo ko boo ci bëggoon a am alal tey maanaam boo ci bëggoon am leneen tey maanaam bu yi ngay dem wala yu mel noonu pour mën ko am facilement kon loolu mooy wane ne valeur bi or amoon ak xaalis bi mu amoon valeur boobu dafa soppeeku léegi léegi dafa ñëw ci suñu monnaie yi ñu yor euh, beneen bi ci des bi koy. Euh, bi koy wane mooy yeneen weñ yaa ngi fi xeetu weñ yi mooy métaux yi fer mi fi aluminium cuivre ak yeneen ak yeneen yëpp ay métaux la ñu amoon jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais kenn daanu ci génne asaka kon loolu mooy wane ni du question que ne weñ la kese maanaam weñ gi rek mu nekk wurus wala mu nekk xaalis kese kese moo tax ñu ciy génne asaka te borom xam-xam yi rahmatullah ñëpp dëppoo nañ ci ne yii kenn du ci génne azak fer cuivre euh, aluminium zinc et cetera yooyu yëpp kenn du ci génne azaka même jama jama euh, ak yenn pierre précieuse yi et cetera yooyu yëpp kenn du ci génne azaka jama zircon xaw ma lan yéen yëpp kenn du ci génne azaka léegi nag par contre lii bu dee wax nañ ko ba pare il faut ñu préciser benn mbir bu am solo mooy ne yii buñ la waxee ne kenn du ci génn azaka maanaam kenn du ci génn azaka ngir jëmmam loolu la ñu wax mais su nekkee urudu tijaara maanaam boo koy jaay mu nekk wala ci benn entreprise boo xam ne day koy extraire après daf koy commercialiser yooyu noonu wala yu mel noonu wala mu koy jël di ko dajale mais ngir commercialiser ko dañ koy génneel asakay urudu tijaara asakay li nga xamante ne marchandise bu azaka ngir jëm bi bopp alors que or ak xaalis dañ leen di génneel jëm bi bopp loolu lu am am solo kon wax ji ñuy wax ne maanaam waxu ñay aji wax ji mais wurus maanaam maanaam que xaalis bu kenn du ko génne azaka loolu waxu caaxaan maanaam jarul sax xëy na ñu ci taxaw mais comme que suñ jamono lañ ne bon ñenn ñi dañuy yàq xel te léegi voilà mën nañoo wax loo xam ne nu dana nuru dëgg fekk demewut noonu. loolu moom moo tax kon mat na leeral beneen mbir bi nga xamante ne mat na leeral foofu mooy ñaareelu masala te bu am solo la mooy ñaari njëkk yi ma tudd nii ci or ak xaalis maanaam ci wurus ak xaalis ak wuute gi gu mag gi nga xam ne du tere mu mën leen a génneel maanaam du du tax da ba tey bu ma yoroon CFA wala ma yor ay euro par exemple wala ay dollar ma ne ah waa kon comment nan laay def quoi nan laay def est-ce que dama koy natt ci wurus wala dama koy naq ci xaalis foofu tamit masala bu am solo la euh, foofu nag ñenn ñu bari ci borom xam-xam jamono ji da gis ñoom ñu ñu koy wax mais ci or rek lañ koy natt parce que dañ naan parce que ñoom dañuy dañoo destiné or mooy li nga xam ne mooy wurus mooy li nga xamante ne moom mooy fixé alalu réew yi ak alalu dëkk yi ndax euh, effectivement ci banque yi mag yi wala yooyu ay lingots d'or lañ fay teg wala yu mel noonu dafa bari wala bo ñu ko doon ñu ko nattoon ko ci cosaan parce que parce que alal ci cosaan alalu yooyu effectivement ci wurus lañ ko doon natte euh, mais depuis début année soixante dix yi plus précisément mille neuf cent soixante euh, alal maanaam bon Euh, dama nekk di jëfandikoo euh, miladiya bi maanaam euh, ci calendrier grégorien donc ñoom dañoo natt dañoo dañoo dañoo jël alal bi xaalis maanaam mooy valeur léegi xaalis bi dañ ko pointé ci marché bi pas léegi pointé ko ci or maanaam léegi kenn du ko natt ci or ci wurus déedéet dañ koy natt ci lan ci marché bi ak peut-être spéculation boursière yi ak yu mel noonu loolu moom moo tax dollar moom mooy mooy li ñuy natte lépp boo ko xoolee suñ jamono ji lépp lu ñuy xool ci marché international bi ci dollar lañ koy natte maanaam dollar moom mooy waaj ak pétrole xanaa euh, comme que ci lañ koy nattee ci lañuy natte lépp voilà moo tax ñuy xool ndax est na par rapport ak dollar bi wàcc na par rapport ak dollar valeur yëpp par rapport ak dollar lañ ko xool même marchandise bi même euh, bi donc CFA parce que euro bi CFA bi daa daa takkoo ak euro bi takkoo boo xamante ne ni nday ni ni doom ji di namp ci ndeyam noonu la noonu la euro takkoowee noonu la CFA takkoowee ak euro maanaam nga xam te ne mënuñoo takkali ko nga xam ne ndey eh, eh, doom ji di namp ni mu aaju loroo ci yaayam noonu la CFA loroo ci Europe maanaam kooku moom yaakaar naa ni ñi xam ñi xam ni xaalis bi demee yëpp xam nañ li may wax maanaam jarul sax am njàng en pour xam lii da jarul ngi nekk économiste euh, léegi kon yooyu dañuy aju ci kuuru lan dollar bi ci dollar bi lañ koy natte kon valeur bi léegi soppeeku ko nekkatul ni ci or wala ci xaalis lañ koy natte kon léegi mooy génne azaka ci lan lay wax comme que dañ ni da am ñaar téeméeri dirham wala ñaar fukki diinaar maanaam quatre-vingt-cinq grammes or wala cinq cent quatre-vingt-quinze grammes xaalis léegi su may génne asaka nan laa koy génne dama koy natt ci benn ci parce que nangam wala nangam loolu li muy tekk mooy bi ma ci njëkk a jot ci boobu laay génne asaka comme ku yor lu tolloog deux cent quatre-vingt-dix mille loolu am nga nisab wolof bu ko yor CFA am nga nisab 400 euros léeg-léeg day wàcc parce que day yëg day wàcc euh, maa ngi fàttaliku ñaari at ci ginnaaw 258 demoon na 258 euros kon da gis ne day yéeg ko wàcc lii lii lii nii c'est que fan yii nii euh, la la la la yéeg fa yéegaat maanaam njëgu or ak ak njëgu surtout njëgu xaalis bi dafa yéeg bu baax mais sinon. day day day mën na mën na mën na wàccaat bu baax voilà mën na wàccaat bu baax kon da gis ne euh, loolu soo ko yore dangay ngay day mat da ngay matal leen ni sax da matal ni sax euh, beneen dalil bi wane loolu mais ci xaalis lañ koy natte mooy ne li nga xamante ne ki nga xamante ne moom mooy Euh, mazhab kii euh, mooy mooy euh, mooy alquran xikma bi tax mu yoonal asaka te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jundu na ko ci hadith sayyidina Mu'az bi ñu tuddoon radiyallahu anhu ci njàlbéenu jotaay mooy ne tuxazu min aghniyaihim ilaa fuqaraihim dañ koy jël ci ñi am woomal ci ñoom ñu yóbbu ko ci ñi ñi nga xam ne ñooy ñi néew doole ci buntu alal ci ñoom yent bi euh, salaasam alquran ne kay laa yakuna duulatan baynal aghniyaa minkum su ko defee euh, am-am gi koom gi bañ a rek ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy woomal yi ci yéen mooy ñi riche ñi rek bañ a yor alal ci di ko awante seen biir déedéet bu ko defee ñi ñàkk ñi tamit di mën am ci alal gi maadaama ne kon boo xoolee euh, lu ñu tuddee égalité sociale maanaam wala dindi inégalité sociale maanaam mooy ñi am di am rek di jëm kaw ñi ñàkk di gën di ñàkk maanaam ngir wàññi loolu ngir wàññi ko loolu kon mooy xikma azak comme que loolu mooy xikma bi nag maanaam mooy illa bi mooy tax tax bi mooy mooy tax tax bi loolu maadaama ne mbir mi loolu la demee kon munoo euh, il faut que ma yor quatre mille nangami euros wala deux millions huit neuf huit cent quatre-vingt-dix mille francs ma yor ko at ba at te soxlawuma ko may doog a génnee asak parce que loolu dafa bëri ab wolof su yoree deux cent quatre-vingt-dix mille francs CFA yoo xam ne at ba at soxla wuti dara li muy soxla yëpp deux cent quatre-vingt-dix mille yi ba yëngatuwul xàq kattan kooku war naa mën a génn asaka mën na gën a wàcc loolu sax solo jamono yi maanaam mu dem euh, euh, ba ba ba jege deux cent mille kese kon solo kuuru xaalis selon xaalis ndax day yéeg wala day wàcc voilà boo xoolee même xaalis boo xoolee loolu tamit beneen dalil la ci parce que or ak xaalis du ñoom ñoo fixe déedéet léegi dollar bi moo moo or ak xaalis di yéeg ak wàcc euro di yéeg ak wàcc di ko gën a rëy wala léeg-léeg mu gën ko mu gën a wàcc tuuti ba jege ko léeg-léeg mu gën a yéegaat et cetera livre bi et cetera topp ko wala yu mel noonu léegi da ngay gis ne kuuru marché bi selon marché bi ndax euh, marché neex na wala neexul ci ci ñoom maanaam ci américains yi borom alal ndax marché neex na ci ñoom wala neexul mbir mi ci loolu dong lay ak gaa yi ndax ñi ngi tiit waaw wala déet ñi ngi jaaxle wala. seen xel dal na mbir mi ci loolu lay aju moom mooy spéculation yi boursière yi spéculation boursière affaire bi loolu rek ci la aju maanaam lii pour tënk mbir mi la rek voilà mais boo ko xoolee natt natt ba natt daanaka mën nga koo tënk ci lii kon boobaa da gis ne euh, dañuy génne xaalis monnaie mais que dañ koy natt ci njëgu xaalis pas ci njëgu or bu ñu demee nag jamono joo xam ne njëgu or bi moo gën a kawe moo gën a tuuti. boobaa ñu di def ko noonu mais njëgu or ak njëgu xaalis jamono jii nii njëgu or bi daa gën a cher lool jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaar yi dañoo tolloo woon maanaam 600 grammes xaalis maanaam 595 plus précisément ak 85 grammes dañoo tolloo woon jamono yeneen bi sallallahu ci njëg loolu kon moom moo taxoon maanaam loolu tam fokk mu mu leer kon. su may génnee azaka ci or wala ci xaalis ci noonu laa koy maanaam dama koy natt ci xaalis dama ko natt ci or parce que su ma ko nattee ci or manque à gagner bi ci ndóol yi ci ñi amul ni ci ñi nga xam ne dañoo ñàkk day gën a kawe day gën a rëy ñu bari dañuy nekk ci woomal ak xeetu donkaase tuuti ba pare ñeneen ni di ñàkk te alal di du ñëw ci ñoom te xikma bi tax ñu yoonal azaka moo nekkoon loolu dañ muy muy day réduire inégalité sociale kon loolu tamit mat na bàyyi xel euh, beneen nag dalil bi te boobu moo gën a garaaw sax ci dalil parce que boobu dalilu naqli la maanaam xam nga waxoon nañu àqli ak naqli bu ci dalilu naqli la maanaam mooy bi nga xam ne dañ ko toxal ci yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saa su ne suy wax xadis yi wér yëpp lan la wax xam su awaaxi juróomi uqiya min waraqin fi xaalis xaalis lay tudd tuddul or au au contraire tey bu ñu doon wax ne dañuy aju rek ci li xew ñu ne ci jamono yenn saa sam la ñuy dellu kon ci xaalis lañuy ñuy mbir mi parce que yeneen bi sallallahu alayhi li mu tudd ci làmminam ne loolu ci li ñuy génnee azaka ci o ci xaalis la mais or ak xaalis ñoo bokk valeur dañu maanaam en réalité dañoo nattee njëgu or bi ci njëgu xaalis bi lañ ko nattee faf loolu nag sew-sew la bu mat a bàyyi xel ñu bari bari bari gisuñu sew-sew boobu loolu day mabbal waxu mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ñi ci or lañ ko war a nattee si xattaa ba suñu jamono voilà hadith yi nañ xool leen loolu la wax voilà xataa bi nekk ci sunan imam Abu Dawud laysa fii ma duna euh, mi'ati darahim sadaqa wala boog euh, euh, mi ma duna xamsa awaqin min min darahim sadaqa voilà wa ma zaada fa bi hasbi zalik hadith boobu nekk sunan imam Abu Dawud maanaam lu gën a tuuti juróomi uqiya ci ay dirham waaw ci sarax ba pare daal lépp lu ci yokk nag fa bi hasabi zalik ci kemuk loola la loolu masala bu am solo la tamit boo xam ne borom xam-xam yi wuute nañ ci nan lañ koy génnee mais lool bu ñuy génne azaka azaka bi dinañ ci wax ci or ak xaalis ci instant bi dañoo toll ci nisaab bi et que dañ doon préciser rek que ni benn dañ ciy génne ci suñu xaalis yi ñu yor monnaie yi ñaareel bi ci des lañu doon préciser mooy la mooy ne or maanaam maanaam dañ koy natt ci xaalis suñu jamono ji ci xaalis dañ koy natt kenn ko natt ci or parce que boo ko nattee ci or du baax loolu moom mooy ñu bu buñ ko bëggee jàpp ci or mooy yor nañu lu ne gàññ ba pare lànk nañ ne duñ génne asaka or ak xaalis nag lu tax ñu boole leen et mu nekk benn mooy ne yenn tib saa sanam jëfum mais surtout alquran daf koo préciser ndax bi muy wax ci or ci ci bi mu naan allazina yaknizuna zahaba wal fiddata la la la boole ba pare daane wala yunfiqunaha maanaam boole leen benn damir ñi nga xam ne dañuy denc wurus ak xaalis ba pare wala yunfiqunaha te duñu ko duñu duñu leen duñu leen génneel azaka fi sabilillah ah, ah, ah, ah daal dafa bashirhum bi azabin alim da ngeen leen bëgg leen buggal bu metti voilà kon nga gis ne wurus ak xaalis lañ boole ñu nekk benn. ci buntu boobu moo loolu da gis dalilu iqtiraan la usul usul yu ne rahmatullah am nañu wax dalilu iqtiraan maanaam lu wane ni dañ leen a lëkkale ci benn mbir moo xam ne dañ ko def ñu jegewaat ko ñu tegaloo noonu du lëkkaloo loolu mooy wane ni ñoo bokk àtte kon ci kaw loolu euh, wurus ak xaalis kon dañ koy génne nan lañ koy génneele azaka dinañ ci ñëw insha allah taala ci suñuy wax euh, ci ci ci ci naka la mel léegi ñu jeexale euh, euh, wala euh, ci nisaab bi ba tey nisaabu nisaabu yent bi sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu dane wa laysa fima duna xamsat awsuqin sadaqa bu dee ci azaka yi mbay mi lu ñu mën a génneel azaka dinañ ci ñëw tamit incha allah ci lan lañuy génneel azaka ci mbay eh, yan xeetu pepp yan xeetu lu ñu dundee et cetera mais loolu buñ demee ba ci génne azaka duñ ci génneel azaka lu gën a tuuti juróomi lan juróomi wasak wasak mooy soixante maanaam juróom benn fukki saa saa bu nekk ñeenti mudd la mudd bu nekk ñaari liitar la ak euh, maanaam xaaj gi ci tegu maanaam ñeent fukki ñett maanaam mooy deux virgule quarante trois litres muy wax deux virgule quarante sept quarante ci litre deux virgule quarante trois litres soo ko léegi ce qui ni kon juróomi wasaq yi maanaam mooy trois cents saa yi cent yi trois cent yi day daal di def lan euh, day daal di def sept cent vingt neuf litres comme sept cent vingt neuf litres lañu génne parce que maanaam loolu li muy tekk mooy lan bu ma amee bërigo yoo xamante ne téeméeri litre lay def ah bàyyi ko xel am paan boo xamante ne ñaar fukki litre lay def am siwo boo xam ne fukki litre wala boog nañ jàpp juróom-ñeenti litre lay def léegi damay am kon juróom-ñaari barigo ak paan ak siwo lii su ma ko amee ci li ma bay mooy ne dama war a génne alal su fekkente ne jëmmi bay moom dama ci war a génne alal ndax bu lépp ci li ñuy bay la ñuy génne asaka dinañ ci ñëw incha allah ci li liñ ci génne asaka euh, bu dee arudu tijaara yi la li may jaay jënd li nga xamante ne moom mooy nisaab bi mooy nisaabu wurus ak xaalis donte Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañ ne euh, nisaab bi ci liñ koy natte bu boobaa mooy ci li ma amee alal bi moom lañ koy natte ci loolu lañ koy natte maanaam mooy bu dee alal gi dama koo jëndee wurus wala ma jëndee ko xaalis waaye bu dee comme suñ jamono moom maanaam masar boobu daanaka day daal di tëb mooy ne li ma ko amee rek mooy eh, ndax CFA wala dollar wala euro yooyu ci laa koy natte kon loolu mooy eh, ansiba yi mooy nisaab yi nga xamante ne moom lañu euh, léegi yeneen yi nga xamante ne euh, dañ leen di tudd muy rikaas yi ak maaden yi maanaam mooy trésor yi may yi may for maanaam jamono yu njëkk ne wala mbell yi mooy miin yi nga xam ne moom lay génne loolu moom yi may yi may yi may yi may yooyu moom du ma ci génne bu ma maanaam loolu amul ni sax man loolu amul ni sax nu mu mënti toll maanaam comme li yéen di wax rek saa sama fi rikaas yi xumus maanaam rikaas maanaam ak bell yi tamit ñoo ñoo moom un cinquième bi rek lay génne parce que kon ñu daal di foofu incha allah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 من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون